ak beneen bi mi nga xam ne dane moo leen def ñenn ñi def leen ay ay góor a ji jigéen loolu noonu am na ñoo xam ne ñoom fi ñu lay discriminer ak fi ñu lay xeebe mooy euh, coté askan bi ci la man sama der dafa ñuul kon nag man maay waxoon nañ ko fi tam ne waxu caaxaan yooyu lisee yi suñu maam waaw walla yaazu laa doo kat bàyyi kat yi maamu ñëpp mooy aadama alayhi salaatu wassalaam léegi nag nga ne l'Afrique mooy berceau de l'humanité loolu nga xam ne moom la leen ñi nga xamante ne nii seen xam-xam zahiran la nekk ci surface bi la nekk xamuñu weddi yàlla di véhiculer yow nga ñëw ne da koo gëm quoi waaw ba pare léegi nag mu may la benn orgueil boo am benn fierté bu bon doo xamante ni nag jàpp nga ne ah ah ah waaw kon nag waaw noir daal nit ku ñuul waaw boo dégg nit ki nit ku ñuul nangam nangam façon yooyu du ñu jàpp nañ ne moom ñoo gën ñëpp waaw naka noonu tubaab bi it jàpp ne moom ku weex moo gën ku ñuul loolu lépp day wane li nga xam ne mooy xeebaate waaw waaw xeebaate nag dina ñëw ci parce que man maa xam am na lu ma yàlla dénk ci wàllu xam-xam je suis un ingénieur képp koo xam ne du ingénieur àggul ci sama domaine wala yooyu ma xeeb la waaw wala ay ustaas lañu képp koo xam ne du ustaas yow wala bokku ñu xeeb la bari na bari na bari na yooyu yëpp nag ay feebar la yoo xamante ne képp ko mu dal na nga dem tamit waaw kon nag loolu lu garaaw ak garaaw la waaw waxamtu naas waaw bañ di di di jañ nit ñi quoi di xeeb nit ñi tarfoo xeebi nit ñi mooy yow da nga yëkkati sa bopp tarfoo wa takabburu tajabbura wal a'yadu billah di rëy rëy loo ko ponkal ponkal lu tëddoo tus kon loolu lu am am solo la waaw léegi euh, moo tax euh, euh, kii dañuy nettali <laughs> rahima benn boroom xam-xam waaw mais dafa gis koo xamante ne nii dafa bokkoon ci. askan wu am solo bu baax ay maamam baax mooy nekk ci mbaax waaw Allahu akbar <laughs> léegi nag bi nga xam ne ci la gis waajoojee ah muy al al al al al al wala al Baxtari al Aabidu waaw al Baxtari benn boroom xam-xam la jaamukatu yàlla gis kenn koo xam ne ci waa njabootu Seydina Ali ibn Abi Talib waaw mooy sëtëm kenn ci sëtëm yi mu gis ko daal ni muy doxe daal doxu réeréy loo di yëkkati yëkkatikulu mu ne ko ah yow mii de ah inna alladhi akramaka bihi lam takun hadhihi mishyatu mu ne ki nga xam ne yàlla dalaa teral jaarale ko ci moom muy xam maam ju njëkk ji di yonent bi alayhi salaam waaye di sa maam mi nga xam ne mooy Seydina Ali ibn Abi Talib asadullahi al-ghalib radiyallahu anhu doon lii nekkul woon doxam ne déedéet doonul woon doxe nii dafa daloon wa ibaadu rahmaan alladhiina yamshuuna ala al-ardi hawnan moom si noonu la meloon kon nag waa ji nag ah ca saasa it mu dégg waaw mu dégg bàyyi loolee mooy nga gis kooku rëyul woon moom tamit amaana da ko doon def rek li nga xam ne léeg-léeg ñàkk xam la léeg-léeg it nangam waaye neewul wa yow man may sëtu Seydina Ali ibn Abi amirul mu'minin bokk ci njëkk a dugg ci lislaam ab nit naan ma way na nekk jaamu yàlla waaw li ngay gis ñu naan gaa yu rëy yi yow yéen fi yor sëriñ boo xam ne yéen ko tuddee sëriñ waaw wax fi ay tojaangeem ci diine am ay nit ñoo xam ne sawaay diine gi seen baay moomu ko seen ndey moomu waaw bul jàpp ne da ngaa sant nen sa bàyyi wala sa maam ne woon ku baax yéen a moom diine ji su mukk laa wax subhaanallah haasha muy demee noonu sa waa ji di ngeen jàpp ne sëriñ la wax fi ay tojaangem parce que yéen ko jox micro yi mu nekk fi di wax ay tojaange rek waaw wax wax yoo xamante ne ay déli la ci diine bu amoon tribunal ci diine ñu waroon koo jàpp fëtën ko rendi ko boo mayul ak jaasi l'islam am benn ustaas boo xam ne fee la nekk di wane ne wax jooju du wax ju jub àndul ak sariyaan àndul ak alxuraan ak sunna nga dégg ñenn ñu taxaw fay kii kii tuuti na ci corriger Serigne Diop waaw xamuñu dara waaw ñoom xamuñu fi muy waxe ma ne xam nañ fi muy waxe laa wax loolu rek lu tax parce ñoom duñu rëy waaw te sëriñ ba ñuy day ma moo gën a rëy ñëpp mu paas leen ko ñoom taalibe yi bañ jàpp nañu ñu naan diw manula mu naan ñuy wax muy jéem a corriger sëriñ bi waaw kii kii sëriñ bi day moroomam nangamam da dégg yooyu yëpp ak rëy waaw ak rëy ma ne diina ji kenn moomu ko waaw ku wax lu du noonu borom bi tàggat na ñoo xamante ne laa yaxaafuuna fi llahi lawmata luñ ci leeral diina ji yàlla ji ma ne aji ñaaññaate aji ñaaññaate ko mu doon na nekk kuy baayam na nekk waaye yoonam naw ci dinañ ko leeral kon nag nañu moytu ko affaire yu mel noonee waaw ma amul nit koo xamante ne il moom da nekk en dehors dañu koy yedd laa wax waaw bés bu fi waxul wala mu jëf loo xam ne du loolu dinañ ko def ci ay teggin nag voilà na nekk ci ay teggin bu boobu loolu amee waru la xool ci kan la jóge lu tax diw di ma wax déedéet est-ce dëgg la la wax déedéet loolu nga war a seet li Seydina Ali ibn Abi Talib doon wax teg leen dëgg waaw mooy scanner bi nga xam ne ku ñëw ci lañ lay dugal lépp ku wax ku jëf ku def jël leen ko ngeen dugal ko daa wax ci biir scanneru dëgg jaara leen ko di dëgg bu dëppook dëgg ñu xam ne mooy dëgg bu dëppoowul ak dëgg ñu xam ne tey indiwu fi dëgg ak man di doon waaw te bu boobaa yow boo gisee ne bañ la dugalee àndu dëgg waroo rëy déedéet da war a xam ne c'est nga dem daal di faju ji wallahu taala alam léegi mu teg ci léegi nag waa ji am benn waa ji ñëw ci boobu <laughs> mu ne wa qaala rajul imaam ibn Mas'ud mu ne nag benn waay daal di jóg nag ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ne ah di dugg àjjana képp kenn koo xam ne sa xol lu toll ni dara daa nekk ci wàllu euh, ci rëy benn waay jóg léegi waajoon mooy kan fa qaala rajul waajooju mooy kan al imaamu Nawawi rahimahullahu taala mu ne fa hada ar-rajulu huwa Malik ibn Murara ar-Rahawi mu ne kooku mooy Malik ibn Murara ar-Rahawi saxaaba la woon radiyallahu taala anhu wa arda mu ne lii nag qaalahu al-Qaadi Iyaad al-imaam al-Qaadi Iyaad al-Maliki ibn Musa Qaadi Iyaad ibn Musa al-Maliki al-Maghribi moo ko wax rahimahullah mu ne wa ashaara ilayhi Abu Umar ibn Abd al-Barr mu ne ta eh, Abu Umar ibn Abdul Barr mooy al andalusi eh, moom daal dina koy daal dañ koy junj rahimahullahu taala mu ne nag kanta loolu benn wax la am na ñoo xam ne dañ ne du mooma mu ne waqat jama Abul Qasim Xalaf ibn Abdul Malik ibn Bashkawal al hafiz ismihi aqwalan mu ne Abul Qasim eh, Xalaf ibn Abdul moom daal dinay dajale ay wax yoo xam ne wuute nañ ci mooy kan mu ne am na wax ju ne huwa rayhaana rayhaana la tuddoon non abu rayhaana baayu rayhaana la tuddoon te turam moo doon sam'un dañuy wax sam'un di wax samghun waaw mu ne lool ibn al arabi tudd na ko mu ne kanta ali ibn al madini ci tabaqaat dana ismuhu rabi'at ibn amir dane non kii rabi'a la waajooju rabi'a ibn amir am ñu ne noo la woon ibn umar waaw mu ne loolu ibnu Sakan tudd na ko am ñu ne déedéet Muaaz ibn Jabal la woon sahaaba bu siiw bi radiyallahu taala anhu mu ne loolu al imam ibn abi dunya rahimahullah tudd na ko ci kitaabul xumuuli wa tawaadu waaw léegi kon gis nga ñu njëkk ñi dañ noon Maalik ibn euh, Muraara la woon ar-Rahaawi am ñu ne non non Abdallah ibn Amr ibn al-Aas la loolu mu ne Ma'mar moo ko tudd ci jaami'am bi am ñu ne non Xuraym wala Xarim ibn Fatik la waaw ñoo kooku la moom moomu la loolu loolu ay wutale ci kan moo tax jóg wax waaye lu mu ci man di demee wallaahu wal ilmu inda Allah mooy am na daal ku jóg na yonent bi alayhi salaam waaw ah ar-rajul mooy waa mais inna ar-rajula mais nit ki moom yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan mais bu bëggee ay yéreem rafet nag wanaalu xasana ay dàllam rafet mais yonent bi alayhi salaam loolu lay la mooy foofu la yem mooy yonent bi alayhi salaam comprendre ni kii day laaj mooy mbir mi lënt na ci moom mooy lii ma wax jàpp na ne kon moom ah yeneen sa salaam ki bëgg lii nag moom moom da ciy bokk yeneen saa salaam neewu ko laaw neewu ko noonu neewu ko naam neewu ko euh, ko déedéet waaye da ko ëndil waaw ndax léeg-léeg nga gis nit taxaw laaj loolu xam ne premier ba nañu jàll nit boo nekkee boroom xam-xam mu wax loo xamante ne ni lënt na am nga droit yow mën ngaa te yella na moos de laaj mooy nga bàyyi bu dee nag lu muy jàngale la am waxtu woo xam dañoo def ngir laaj buy jeex nga bàyyi ba waxtu woowu mais bu dee nag du loolu daa wax nii après ah mbir mi leerul man nga euh, poser say interrogation laaj ci ay teggin voilà ndax waa ji bi mu jógee euh, neewul waay yeneen saa yi waaw waay lii mooy naan déedéet dafa ne inna rajula ah, te tamit nañ gis ne mooy yenn wax yi. Euh, façon laaj la ndax neewul waa waa léegi waa ji bi mu waxee ne inna rajula yuhibbu an yakuna thawbu hasanan wa naalu hasanan waa kii waxu ko kii ci la déedéet bi mu waxee loolu rek yonent bi alayhi salaatu salaam xam na li mu bëgg a wax Abdullah mu ne ko inna allaha jamil waaw mooy borom bi dafa taaru borom bi dafa taaru moo tax lii ci asmaullahi la boobu ndax yonent bi alayhi salaatu salaam moo ñu ko jàngal al husna walillahi al asmaul husna fad'uhu biha li nga xamante ne samma allahu al imaanu bima samma allahu bihi nafsa wala nafsa di gëm jullit bi dafa war jullit muy gëm li nga xam ne yàlla moo ko tudde boppam ci alquran wala ci sunna ala lisaani nabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam li nga xam ne borom bi moo ko tudde boppam comme mu ne la ilaha kon huwa turu yàlla la huwa allahu alladi allah laa ilaha illa huwa al malik al quddus assalaam ay turu yàlla asmaullah al husna lañ waaw yam waxoon ne fad'uhu biha loolu yàllaa ko tudde boppam ñun dañ ñoo war ñu gëm ko parce que xam ne lii turu yàlla la loolu nag du ci alquran rek lay ñëw day ñëwaale tamit li nga xam ne mooy sunnatu rasulihi alayhi salatu wassalam comme tur yi nga xam ne ñoo ci ñëw fii moo ne inna allaha jamilun borom bi daa nekk koo xam ne ku taaru la waaw moo tax nit mën na tudd abdul jamil jaamu ki nga xam ne mooy ku taaru ci di borom bi tabaaraka wa taala ci ay meloom ak kenn bi nekk kenn waaw léppam taar la léppam taar la waaw moo tax boroom xam-xam yi waa léegi waaw waa inna allaha lu muy tekki <laughs> am ñu ne mooy doom euh, li imaamu Nawawi mu ne ixtalafu fi maanaa wuute nañ ci ay maanaaw wuute nañ wuute nañu ci maanaawam wuute nañu ci maanaawam loolee waaw mu ne wuute nañu mu ne wuute nañu ci li nga xamante ne mooy fii ta'wil waaw mais lii nan lañ koy tekki ixtalafu fii maanaa ci maanaawam boobu fa qiila inna am maanaawam mooy anna kulla amrihi subhaanahu wa ta'ala hasanun jamil am ñu ne mooy mbiram lépp subhaanahu woo nañ ak sellam hasanun dafa rafet jamil lu taaru la walahul asmaa'ul husnaa te moom moom tur yu rafet yi waaw wa sifaatul jamaali wal kamaal ak melo yi nga xam ne mooy yu taaru yu tamat wa qiila mu ne am na beneen wax ñu ne jamiilun bi maanaa mujmil inna allaha jamilun mooy yàlla mi nga xamante ne am nañu ne mooy mooy taaral al mujmilu mooy taaral ka karim wam samia mooy karim ak samia comme misaalam tedd ak kuy samia kuy dégg ñu ne bi maanaam mooy mukrim mooy kiy teralaate waaye mooy kiy déggal waaw kon nag mu ngi noonu le mu ne kanta al imam al Qushayri mu ne wa qaala al imaamu Abul Qaasim al Qushayri rahimahullah maanaahu jalil waaw mooy maanaa ja inna allaha jamilun mooy jalil mooy borom bi daa nekk pour màgg waaw kon nag mu ne wax ak al imaam Abu Souleymane al Khattabi al imaam Abu Souleymane al Khattabi ne soloo na ne nettali na annahu bi manazil nuuri wal bahja ay malikuhuma te ne mooy borom leer waaye mooy barenu nay mooy ki leen moom kon nag mu ngi noonu le waaw jamilul afhaal bu rafet ay jëf léppam dikum ci yéen jaam yi wa bil lutfi wan nazari ilaykum ak ni mu teeye ci ni mu ñeewante yéen ak xool bi muy xoole jëme ci leen waaw moo tax ba lim leen di teg ci ay gàll ci sharia bi di leen ko defloo al yasira min al amal lu néew waaw wa yu'inu alayhi ci jëf waaye te bu pare mu dimbali la ci moo lay jox li nga xam ne moom nga koy defe wa yusibu alayhi al jazil moo ci fay ci jëf ju ndaw joojee lu rëy rëy rëy wa yashkuru alayhi ba pare di sant nit ka def loola la ci moom kon nag mu ngi noonu ay wuute la waaye jamil daal mooy taar mooy loo xamante ne laa beauté waaw mooy bute borom bi mooy ki nga xamante ne nii mooy ci taaru waaw mooy ci taaru yuhibbu da sopp al jamaala lu taaru moo tax nit jullit kon yeneen tubaab saa saa mel ko nit bi sopp yére yu rafet sol lu rafet loo xamante ne nii mooy bàyyi boppam noonu ngir yàlla ngir sant fa am naa bi ni'mati rabbika fa haddith loolu amul benn benn ngaañ bu ci nekk. amul benn xas wu ci nekk amul benn ricc bu ci nekk amul dara lool sax bal waa ji bu ko defee ngir sant yàlla loolu day nekk li nga xamante ne nii xéewal lay doon day nekk li nga xam ne ay tiyaaba la ciy jële borom bi daal di bëgg ci moom xam ne waa jii kat sama jaam bi doxale na fa am naa bi bi ni'mati rabbika fa haddith loolu mu ngi koy doxale kon nag mu ngi noonee waaw loolu am am solo la kon inna allaha jamil moo tax dañuy fexe jaam bi fexeel melooy borom bi noonu nee nga fexe waaw taaru ci biti jullit warul nekk koo xamante ne nii fu mu nekk nit ñi di ko daw ndax xesaw waaw gémmiñ gi du ko socc du def dara di jaay ne daa dëddu àddina kooku dëdduwut dara waaw kooku mbaax la dëddu waaw kooku mbaax la dëddu di sol ay sagarta borom bi may na ko mu sorloo xam ne lu jaar yoon la lu lu yemamaay kooku dëdduwul àddina waaw dëddu àddina fazhad bi qalbin waaw fat fat fëggal bi yadil qalbi bi zudin fiha xol la ñuy dëddoo àddina waaye du bàyyi li nga xam ne mooy xéewal yi la yàlla def nga privé ko sa bopp xañ ko sa bopp ne da nga dëddu àddina déedéet yow xamoo luy dëddu yow xamoo luy dëddu déedéet loolu moom du dëddu àddina waaw kon nag loolu lu ama am solo la inna allaha jamilun yuhibbul jamal moo tax jullit bi lépp lu muy def moo tax fële yonentu way sa sam ne borom bi borom bi buy buy jëf jëf mu defe ko nu mu gën a an yutqina mu defe ko ni mu gën a rafete waaw bu amul perfection yi mu jege ko waaye yoo xamante ne nii ay mejoo ko kese bëgg dëkk suñu bopp ay mejoo ko waaw nay taaru na suñu wax yi di taaru waaw suñu jëf yi di taaru suñu jëf la tëj nit ñi rawatina ñi nga xam ne ñoom la ñu yàlla booleel bu dee boroom soxna nga wala boroom ay doom wala ñoo xam ne say mag say frère say waajur rawatina waaw ñi nga xam ne ñoo ñëpp sa taar ci say wax ci jëflante ñoom daa war a feeñ ci ñoom feeñ ci kaw suuf feeñ ci jaam yi ndax inna allaha jamil yuhibbul jamal lépp lu ñuy def nañ ci def a taar waaw booy tabax na tabax ba taaru yaw maçon yow mënuñu booy def na rafet ndax boroom bi daa bëgg lu taaru waaw day fàttale ko xadiis nekk rek nekk ci rafaahiya googu Qaaruuna ne woon niñ ko gisoon ci jotaay yi ñu génn déedéet waaw du farax boobu farax jiibile la borom bi bëggul inna allaha la yuhibbul farihin waaw borom bi bëggul ñooñu waaye bëgg mooy ñi nga xamante ne nii bu leen borom bi defalee xéewal ñu daal di koy bég ndax qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu kon kay borom bi bañul bañul aayewul li nga xam ne mooy bég du mbégte la la mais façon mbégte bi nga xamante ne nii mooy indi euh, ak ak deew loolee la borom bi nanguwul waaw moo tax mu wax la qul bi fadlillah waaw la suuratu yunus alayhi salaam mu ne yonent bi alayhi salaam waxal waaw bi fadlillahi ci ngëneelu yàlla bu yaatu wa bi rahmati ak yërmandeem gu mag waaw lu la yàlla defal ci ngëneelam yow waroo jël di pomper sa bopp parce ki la ko defaloon waaw waaye waneel sa borom di ci dëkk te yàlla tax fa bi zalika mu ne ci lay lay fal yafrahu di leen di dégg wa xayru mimma yajma'un mu di leneen li ngeen di dajale te di ko dajale te lii boroom bi taxut di ko dajale ngir yéen ngir seen këru bakkan waaw kon nag mbir mi ngi noonu boroom bi terewul ku bëgg kon inna allaha jamil yuhibbul jamal kon nag xadis baa ngi noonu walillahi alhamdu wal minna léegi al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu teg ci beneen xadis boo xam ne gisoon nañu mooy xadis six cent treize mu ne wa an Salamata ibn al-Akwa' radiyallahu taala anhu anna rajulan akala 'inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi shimalihi فقال قل بيمينك فقال لا أستطيع فقال لا استطعت ما منعه إلا الكبر قال فما رفعها إلى فيه رواه مسلم رحمه الله تعالى kon al imaam al haafiz xadis bi jàlloon na xadis cent cinquante-neuf loolu lañ la doon wax nga gisoon nañu ko dinañ la ko fàttali léegi inshaa Allahu taala kon mu ne mu teg ci xadis bi nga xam ne mu koy jële ci ki nga xam ne mooy Salama mu ne waan Salama ibn al mu ngi jële ci saxaaba bi nga xamante ne mooy hadith mooy Seydina Salama ibn al-Akwa' ah, radiyallahu ta'ala anna rajulan kene waay boo xamante ne nii ah, mu ne waay boo xamante ni nii akala dafa lekk inda rasulillahi bi shimaali nekk fa yonent bi alayhi salaam di lekk càmmoñam quoi waaw lekk jëm ñuy lekk sa waaye jël càmmoñ bi ne moom lay dugal quoi di dugal loxo càmmoñ bi muy dugal bëgg ko lekk fa qaala kul bi yamiini yonent bi alayhi ne ko eh ne ko lekkel lekkel sa ndijoor waa ji ne ko laa astati' mais man manuma ko looloo man lekk ndijoor manuma ko waaw bi mu waxee loolu yonent bi alayhi salaam xam na ne kii rëy moo tax bu wax lii mu ñaan ko yàlla fa qaala mu ne lastata waaw lastata mooy dootoo ko man voilà jeex na dootoo ko man mooy ñaan na yàlla mu def ne waa ji dootul mënati lekkate def li nga xam ne moom laa koy digal waaw moo tax xalama ne waa ji maa manaahu illal cib dara tere ko woon a doxal ndigal li ko yonent waaye saa saa wax bu lekk càmmoñ mu naan max ma ko lu dul rëy képp waaw xaala nee na nag fama rafaha gis nga bi ko yonente bi sa sam ne ko dootoo ko man yëkkatiwul loxom ilaa fiihi ci loxo il ci ci gémmiñam mukk waaw waaw comme que nee dootu ko man loxom ne jooram jamais waa dootu ko man yonente yàlla mu ne rawahu soloo na ko muslim imam muslim xadiis bi jàlloon na xadiis ci baabul amri baabun fil amri bil muhaafazati ala sunnati wa adaabiha foofu la ko indi woon mu ne mooy bi mu ne woon ar-rabi'u waaw an abi muslim wa qila abi iyas salamat ibn amr ibn al-akwa' radiyallahu ta'ala anhu waaw radiyallahu ta'ala anhu waaw anna rajulan akala 'inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi shimalihi noonu la ko indee woon ba ni nga xam ne noonu la jeexee woon kon loolu nekk loo xamante ne lu garaaw la waaw mooy nit ñu lay wax moom lañ doon wax sànk moom la jóge léegi rek bi ñuy leeral lan mooy rëy waaw dañ dégg ba pare xeet ña ca ne waaw di jañ dëgg ñu wax la dëgg ngay jañ yow wax nañ la dëgg bu lekk ci tam nga koy jañ ak lan parce que waaw yonent bay sasam ñaan ko yàlla loolu dañ ciy xam ne nit bu bañee li nga xamante ne nii mooy atte yàlla yi ak li yàlla digle nga defal nga bañ mu bañ ta dara taxul lu dulug rëy kooku possibilité ñu ñaan ci kaw mën naa ne waaw moo tax yonent bay sasam ne ko masta paat dootoo ko man waaw te loolu façon ñaan la façon ñaan yàlla la bu ñu ko ñaan waaw lan dafa féttéerlu ki nga xam ne aji bu la ci atte yàlla yi waaw kooku moos yelloo na sànjum yàlla waaye nag ah yàlla ci mbaaxam bu ko soobee mu teg ko bu ko soobee du ko teg waaye kii moom lan moo tax feebar bu rëy bii nga xam ne baabu tahrimil kibri wal i'jab doo lii bokk na ci li tax bunt bi wax ci xaraamal rëy rëy waaw rëy rëy moo tax yonent bi ay saasaam ñaan ko yàlla moo tax mu ne ma manaahu illa al dara terewu ko def ndigal doxe ndigal lu dul rëy kon nag ah nañu def attention waaw rëy feebar la boo xam ne kon ni ñu ko waxe sànq tattaaka la de day décimer day day day day waaw day daq di mab waaw kon nag nañu ko moytu bu baax alimaam gisoon nañ ko moo tax leneen lépp luñ ci waroon wax waxoon nañ ko ci jotaay boobu ñu génn waaye xadis bi war nañu waat même xadis bi muy 741 inshaa allahu taala alimaam al-Haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala moo di xadis 614 wa an Haarisata ibn Wahb radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu alaa uxbirukum bi ahli nnaar kullu 'utullin jawwaazin mustakbirin muttafaqun alayhi wa taqaddama sharhuhu fi baabi da'fatil muslimiin kon al imaam mu ngi leen di xadis boo xamee jotoon nañ ko gis. mu ne waan xaarisata jële ne mu ngi jële ci xaarisa six cent quatorze juróom euh, euh, benn téeméer ak ñaar fukk ak ñeent mu ne waan xaarisata xadiis bu ñu koy jële ci saxaaba bu naan xaarisa ibnu Wahb di doomi Wahb radiyallahu anhu annahu qaala nee na sami'tu dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax ne alaa uxbirukum mu ndax duma leen xabaare bi ahli naar ah, duma leen xabaare waa safara kullu mooy képp koo xam ne mooy koo xamante ne ay jikkoom dafa ñaaw sharis waaw kooku dafa ñaaw ay jikko rëy jawaaz jawaaz tamit bi ñuy gis xadis boobu gisoon nañ ko waaw koo xamante ne moom jawaaz la waaw mooy imaam an-Nawawi bañ ko gisee dana woon bi fathil jiim wa tashdidil waaw wa bi dhaa'il mu'jama mooy ki nga xam ne day dajalaa koonu alal la waaye ni mu koy dajalee noonu la ko mën a xañe ñam ña ci am àq waaw am ñu ne mooy ab daxmul muxtaalu fi mashyati koo xam ne dafa ngand ponkal di rëy rëylu di puukarewu ci def doxam am ñu ne mooy alqasirul batin ki nga xam ne dafa tuuti dafa gàtt ba pare boog rëy bi ba pare tam ñaawi jikko voilà ñaawi jikko voilà mooy ci al al jawwal mooy ki nga xamante ne nii day rëy rëylu waaw otul mooy boroom jikko yu ñaaw yi koo xamante ne jikko yu salte te xesaw te ñàng la yor waaw yu ñaawa ñaawa ñaawa ñaaw a iyaadu billah waaw nekk nit koo dars waaw waliyaadu billah aadana allahu ah, eh, min min hada waaw rëy rëy rëy rëy rëy rëy rëy la def rëy waaw rëy waaw albaxil bima fi yadayhi alja mooy kooku mooy jawaaz aljam aljamu almanu ba pare di ray nay ci li nga xam ne moo nekk ci loxo waaw du ci joxe tus mu ne ñooñu nag façon jikko yii moom ñii ñooy waa sawara voilà wal iyaadu billah wal iyaadu billah mu ne jawwaadin mustakbir waaw di rëy rëylu nag teg ci di rëy rëylu mu ne muttafaqun alayhi hadith bi imaamul Buxaari imaam Muslim daal dinañ koy solo rahmatullah alayhima mu ne wa taqaddama shar hadith bi nag eh, jiitoon nañu shara ba mooy baat yi la la bëgg a wax leeral bi fii baabi da'fatil muslimiin ci bunt bi biñ la wax sànq tuddal la ko bii wax baabu mooy chapitre 32 fanweer ak ñaar baabu fadli da'fatil muslimiin wal fuqaraa wal xaamiliin boobu muy xadis 252 mooy xadis bi mu njëkk woon indi ci bunt boobu moom la indi woon te boobu bi mu ko indee ne woon al utullu al ghaliizul jaafi bi nga xam ne moom dafa ñaaw jikko ba pare wowle ko bon waaw daram baaxul biiram yées wal jawaaz après mu wax li waxoon sànq